yonent bi salaam yonent bi sallallahu alayhi nit ku ñëw ba bu la ñaanalee du am effet ci yow ñaan njéggal non kooku mooy kooku def na buur yàlla loo xam ne ci kooku kaawam critique na ndax ku yonent bi aleyhi salaatu jullee ba pare ñaanal ko njéggal ba ne sax dinaa yokku te comme que loolu mooy def na ko waaw wasa azidu ala sab'in Omar bàyyil dinaa yokk kon ci 70 yi te am na ay riwaay yu ne xam nga dañoo tënk keroog bi jataay bi weesu Euh, parce que dañu yaakaaroon na ci deux heures de temps dina ci doy ndeke mbir mi xaw naa xaabaabal manoon naa continuer mais temps bee ma njattoon manatuma woon a continuer euh, il fallait ñu écourter ko noonu waaye am na riwaay yu ne yonent bi alayhi salaam mais bon sanad yooyu wéruñu waaw mais même bu dee sanad bi wérul ci wax bi mu wax Seydina Omar radiyallahu anhu wa sa azidu ala sab'in dinaa yokk ci soixante-dix yim ne bu ma ko de bu ma ko ñaanalee wala ma ña ñaanal ko njéggal wala ma ñàkk koo ñaanal njéggal bu ma ko ñaanaloon njéggal soixante-dix fois du ma ko jéggal man borom bi subhaanahu wa ta'ala yonent ma lay am ne dina yokk ba soixante-dix yi dina ko dépasser loolu noonu boo ko seetee day wane bu dee ne ñaan jéggal goog ci biir julli ji la ko def bi mu koy jullee kon dangay gis ne kon julli ja gudd na waaw que d'habitude comme d'habitude waaw bu dee ñeenti ràkk la faatiha ràkk kii manaan ràkk mooy euh, kii la nu mu tudd euh, takbiir walla amul ràkka jullee néew amul ràkka bu dee ñeenti takbiir la allahu akbar looy def bu njëkk bi faatiha bi ci tegu nga julli ci yonent mi alayhi salaam bi ci tegu nga koy ñaanal ñaanal jéggal kii faatu bu nee ne yeneen ci ma saa saam dag ko ñaanal soixante-dix fois lu ëpp soixante-dix mooy kon doon na gën a gudd que d'habitude waaw comme niñ gisoon mu ñaanaloon que génnoon àddina fi nga xam ne mooy tabu ah, te Mawlana ibnu Abbaas eh, Mawlana ibnu Mas'ud ibnu anhuma daal di woon nettali kon ci kaw noonu da gis ne kon julli ji kon xam naa guddoon na waaw ndax imaam al-Waaqidi rahmatullahi alayhi dafa solo bi sanadin da'if këne euh, ban saxaabu la ko jëleeti am na saxaabu bu mu ko jëlee bu ne moom masula gis yeneen saa salaam daldi ñaanal ab néew jullee néew di ko ñaanal ñaan gu gën a gudd ko ko ko ko Abdallah ibn Ubay mi te loolu c'est compréhensible même bu dee ne xadiis boobu wérul mais boo seetee fële mooy loolu lay ëmb rek ndax soixante-dix fois yi bu ko naree dépassé te lépp bu dee ci julli ji la ko def mooy julli ji gudd na waaw yow bu dee ni loolu lépp yeneen saa salaam def na ko suñu borom ne kii ñii duma leen parce que lan parce que sa baasama yàqu waaw baasam mooy lan al kufru mooy waa ji kaafir la loolu moo tax mu ne mu ne ndax gaa yi nii ñoom dañoo maatu wahum faasiqoon dañoo génn àddina wahum te ñoom faasiqoona ñu nekk ay kàccoor te aay bi bi bi njëkkoon istaghfir aw laa tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'iina marra falan yaghfir allahu lahum lan la ci teg dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi mooy bi yonent saa sallam jullee par waxoon nañ la lool insha allah mooy li gën a dëgër te saniicu al imaamu al buxaari comme li al imaamu al xaafid ibn rajab ibn xajar rahmatullah alayhi wax ci fatxul baari day wane loolu këne bi an dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi al qawma al faasiqiin dafa wàcc après bi mu ko jullee ba pare la kon la loolu daal di àggale aaya bële di istaghfir lahum aw la tastaghfir kon loolu mooy kon problème u Abdullah ibn uh, Ubay li tax ñaanu yonent bi aleyhi salaatu salaam ak ràmmoom ak tinoom dalu ko mooy yéeféer la parce que loolu mooy li graw te vraiment mooy gis nga xew-xewam bii daf ñu defal transition bu baax ak xew-xew bi ñu war a gis te insha allah euh, mooy côté boobu noonu duñ ko gis ci jotaay bii tey mais bii di ñëw insha allah mais transition la boo xam ne <laughs> faatoog Abdallah ibn Ubay la fa la fa suñu borom wane que ne ku ñu mel nii mooy ab yéeféer moom mooy ñi nga xam ne ñoom la ne wala tan ne laa tanfa'um shafa'atu shafi'in waaw wal iyaadu billah xam nga nañu wax loolu ne am na ñoo xam ne laa tanfa'uhum du leen jariñ shafaa'atu shaafi'in ràmmook aji ràmm ku di doon allahu akbar ndax xam nga kufru ngandum barrière moo tax a'aadana allahu min al kufri yàlla nañu yàlla musal ci kéefër wallahi mooy mooy li nga xam ne nag mooy gis nga problème bu la bu ne ci kaw àddina laa wax lu mu metti metti metti metti loo ci souffrir souffrir souffrir te du kéefër noo yow santal yàlla ko wax noo santal yàlla ba malgré santal yàlla waaw santal yàlla mais calamité gi bi calamité moom mooy mooy mooy nga nekk bi yéefër mais même bu dee ne yow sa chiffre d'affaires par semaine hein cinq cent mille euros la par semaine par semaine laa wax ne kooku génn gënu koo nekk ci catastrophe waaw bu dee yéeféer la non parce que kéeféer moom vraiment mooy mooy en fait rien que nga xool ñu ne la mais yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam malaaka yi al muqarrabuun yéeg ñu màgg ñéeg boroom xam-xam yu mag yéeg boroom xam-xamu awliyaa yu mag yéeg ñoo ñépp bu ñu doon ñaanal yéeféer bi ngir mu dugg mu deewe yéeféer deewe kéeféer mu dugg aljana loolu man da ne loolu xam nga ci beya bàyyi la am na ñoo xam ne bu ñu déggee lii may wax rek ñuy choqué wu naan non dañuy jàpp ne waxuma dëgg waaw moom saa nag day tey moom bon xaw ma lu ko dal mais xanaa xamul diw diw ma yow saa yi gars dañ mel ni àjjana seen kër seen kër bàyyi la quoi dañ naan kii du fa dugg ak kii du fay dugg dañ naan la ñun waxuñu illa ma qaala allahu wa rasuluhu li tax ñu ñeme koo wax parce que yàllaa ko wax subhaanahu wa taala parce yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko wax te nag ñun duñu wax waxu yàlla waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di am dara luñ ciy tiit ak keneen ku wax leneen lu mu wax bu contraire ak ñaari wax yooyu ñun suñu yoon newul ci waxam waaw yàlla wax lu leer ci alquran ñu ñëw wax loolu <laughs> nga ñuy tiital <laughs> yow dangaa feebar wala di remeen naan saay non li ne fàng kenn du ko jeex lii nii yëpp ay lii nii may wax nii dafa bokk ci bayaabaa yu jullit war a xam mooy nit nu muy def ba dee ci kéefër moom kooku mais mooy mooy mooy aljana manu faa dugg nga ne mooy yow ku la wax lool nga jàng suuratul bayyina hein est-ce que jàng nga suuratul bayyina luy bayyina ah déet dangaa ah, koy ñeme womaa laaj lan mooy bayyina saar bi nan la tàmbale mais léegi xam nga lam yakku ni quoi suuratu lam yakku ni xam nga ko waaw xam naa ko kay waaw ale la déglu xanaa taril taril ma dégg a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim lam yakun allaziina kafaruu min ahlil kitaabi wal mushrikiina munfakkiina hattaa ta'tiyahumul bayyina rasuulun minallaahi yatluu suhufan mutahharatan fiihaa kutubun qayyimatun wama tafarraqa alladina utu lkitaaba illa min bacdi ma jaatuhum albayina zakaah wa dhalika diinul qayyimah innal ladhiina kafaruu min ahlil kitaabi wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiihaa ma damay ma uh, fa uh, xasbuk uh, xasbuk xasbuk xasbuk jazaakallahu salaam loolu la doon wax mooy bu nit di eh, jàng alquran nii ba fenn mu war a taxaw mu doy mu ne doy na mu bëgg a wax mën nga taxaw dana na xasbuk waxoon Mawlaana ibn Mas'ud ibn Umm Abd ma suñu ko gis xam naa benn jour nañ wax ci yaayam nag exceptionnellement parce que liñ koy tudd dafa bari mais <laughs> bariwul ah, bariwul lu ñuy <laughs> bariwul kii lu ñuy wax ci moom mais bon dinañ wax quelque ay choses ci yaayam pour pour bañ a euh, euh, dévier suñu trajectoire ndax démb kii jataay bi weesu bi may déglu affaire yi am na yoo xam ne dañu naan lii nekk ci wax loolu duggaat ci leneen ba fàtte ñun lañu ñu taxoon a wax. ñu wax leneen jàllaat ci leneen bàyyi ko fa du àgg waaw loolu naa <laughs> waaw loolu moom lim ñuy dal bari na moom di réer ci biir wax yi dem ba ci biir xamatoo lu la indi ci wax ji ngay wax waaw loolu nag laay bañ mu dal ma buñ nee ci ummu abd muy yaay naa Abdallah ibn Mas'ud léeg li ñu koy tudd bari na <laughs> voilà ibnu ummi abdin doomi ummi abd radiyallahu da boo ko yonent saa salaam doon jàngaloo alquran mu ne ah yonent saa salaam ma ma jàngal alquran te ci yow lañ ko wàcc mu ne ko ah, duma koo bëgg a dégg ci keneen mu jàng di jàng di jàng yonent saa salaam di jooy waaw mu ne ko bi mu ko bëggee wax arrêteel dana ko xas bu kon loolu sunna la loolu mooy sunna téye leen ci loolu waaw ah, bu nit di jàng xale yi tari ah, nga bëgg mu arrêté fenn wala kenn ko mu jël saar bu gudd ah, nga bëgg mu taxaw danga naan ko xas bukk bu dee jigéen tamit xas bukk waaw parce que continuer doo xas bu kii wala xas bu ka xas bukk xas bu dee ñu bari xas bukkum la jigéen xas bu kun voilà loolu sunna la entre parenthèses léegi ma ne la waaw kay xas buk kon léegi xas buk mooy doy na <laughs> mooy waaw kay baax na nii baax na nii waaw kay waaw léegi mooy yow li nga njëkkee ta li nga mujjee wax aaya bi nga mujjee wax innal ladina kafaru min ahlil kitaab wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidiina fiha ma ne sama tonton ko waaw danga doon laaj li ma la ne ku nekkum yéeféer manu la dugg aljana suñu boroom moo ne innal ladina kafaru gis nga gaa nga xam ne dañoo weddi ay yéeféer lañu ha min ahlil kitaabi léegi xam nga boo nee yéeféer rek gaa ne boo mais ñooy yéeféer yi ñooñu xam nañ leen mooy les polythéistes mooy jaamukatu xal yeeg safara yeeg jant beeg xeer yeeg weer yeeg garab yeeg kon gaayee bokkuñ ci moo juge chrétiens yi bokkuñ ci nañ naan la yaa war wax loo xamante ne xamoo ci dara déglul li alquran wax inna alladhina kafaru de gis nga gaay nga xam ne ñoo weddi yàlla min ahlil kitaab yi te bokk ci waa ahlul kitaab wal mushrikiina ak polythéistes yi waaw min ahlil kitaab yi ñu ngo mooy les gens du livre les juifs ah et les waaw mooy ñoom lay wax ni wal mushrikiina ak polythéistes yi bokkaale yàlla ak leneen ate yi ci lañ ndax ñoom dañuy bokkaale yàlla jàpp ne ñoom dañu ne sax yàlla amul ñooñu moom ñoo gën a yées ñooñu ñoo gën yées xam nga kii bokkaale yàlla sax moom moom moom jàpp na ne yàlla existe na mais nag sauf ko moom kese ak mbir yi du demee noonu moom it ci juhaal yi la bokk waaw mu ne ñoom ñépp fii naari jahannama safaraaw jahannama la ñu jëm xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax ulaa'ika gis nga ñaay yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax suufe gañu fu sori gañ ci mbon hum ñoo ñoom ñoom sharrul bariyya ñoo yées ci mbindeef yi lu yàlla bind waaw ci nit ñi ñoo ci yées gaa yooyu yonent ma lay saab saab liñ naan la dañoo defal transition ak transition mooy mooy genre moo la voilà ci fañ jëm mooy <laughs> eh, nettali ba Abdallah ibn Ubay mbiram mooy suñu buntub sarale waaw bu ñu jëme ci li ñu war a gis tey waaw boo gisee ñooñu kon seen problème mooy le fait que ñu weddi yàlla moo tax mu ne daalika bi na annahum kafaru billahi wa rasuli waaw boo gisee ne sa nga ñaanal leen njéggal wala nga ñàkk leen ñaana njéggal ñoo yem boo leen ñaanaloon njéggal soixante-dix fois loolu nga yaakaaroon ne yow sang bi que ne loolu mooy man nga cee kon boo yokkee ci soixante-dix yi wala soit la bi xew-xew ibnu ubay bi amee mu ne xaaral ma dollil la ci inna daalika bi annahum zalika boo gisee lii nii ma la waxoon ah bi annahum mooy ñoom ñii kafaru dañoo weddi billaahi ci buur yàlla wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama moom lañ weddi ah te wallaahu laa yahdi buur yàlla nag dafay newul di gindi alxawma nit ñaa nga xam ne alfaasi xiina ñoo génn ci lislaam ñoo génn topp kon loolu mooy problème bi kook mooy wala laa tanfa'uhum fa ma idin laa tanfa'uhum shafa'atu shafi'in Allah loolu moo tax nit boo ko bëggee mu nekkub yéeféer hein bu ñàkkee nga ñaanal ko mu am loolu lépp baax na waaw mais mooy mu amee am bu jaar yoon mais li gën walla mu feebar nga ñaanal ko mu wér loolu lépp mën nga koo ñaanal nit mais ñaan gi gën mooy na ko borom bi gindi waaw yal na yàlla yokkul la gindi yow te yokk te gindi suñu mbokk mëne nga xam ne doomu aadama la comme ñun ci wàllu deret waaw waaw mooy ñaan bi gën a rëy boo leen mën a ñaanal mais du ne PIB bi baax loolu du ñaan yi gën a rëy de qu'il sorte du chômage déedéet loolu du gën rëy lii nii ay bayabaale ci imaan mais comme que ñun duñ ko jàng tawxid ah moom lañ waroon a njëkk a xam xam ne yéefér lool moo tax jullit di boo xam ni da ngay wu ci ci kaa yi xew quoi da ngay gis ñoo xam ne ni ñu sonne seen àddina bi comme yéefér rek waaw ak loolu nag sonn sonn waaye ñàkk nañ li li jar am parce que lii lépp après du leen jariñ dara quoi moo tax léeg-léeg parce que yëpp vide lañuy nekk dañuy jekki rek xaru bu problème bu ndaw taxawee seen kanam kon nag nit ku àgg foo xam ne yow ñaanu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam duñ am ci yow effet comme naafiq yi loolu mooy nifaaq garaaw na kéefër garaaw na te nifaaq li gina nekk problème yéefër bosam leer na moom moom dafay newul sax di sonal ci yonent yeeg yooyu moom faalewu leen mais am naafiq hein laa ilaa haula wala ilaa haula ku ko gis foog ne fii la bokk ndeke bokkul ci ñoom nga sott fee ndeke bokkul ci ñoom kon de te loolu waxoon naa la ne <laughs> moo tax ñu war a prudent mbir yi nag buur yàllaa leen xam dëgg-dëgg ak mujj ku nekk ku nekk ni mu mujje buur yàlla moo xam dëgg dëgg dëgg ba moo tax mënuñu aventure wu naan diw wala yu diw moo ko jullee kon dem na aljana parce que dangaa xam waa ji mu jullee mooy kan dëgg-dëgg nga ne ma nii la meloon da doon kii ñu ne loolu lañ xam ci moom te tamit di yokk di ñaan buur yàlla dañuy ñaan buur yàlla jéggal ko dugal ko ca firdawsal ala ak jinaan yu kawe kantaa dogu nag naan mu nga fa ah loolu nag moom mooy la maam Abdou radiyallahu anhu doon wax rek naan même baayam la doon joxoñ xabroom noonu naan même boroom xabru bii yaakaar kese lañ am ci mooma ah, yaakaar bu rafet waaw loolu kese la loolu mooy dëgg ah parce que képp koo gis muy jéem a xam di xam-xam lu nekk ci gàmmu yeeg wala nekk fii ci conférence yeeg ci cant yi di jéem xam naan di wax li ngay wax daraa la ci leeru daraa la ci leeru na lee dafa gën a simple quoi wa man yata'alla ala Allah yukadib ah képp koo xam ne day jéem a taxaw palaasu yàlla naan ay yi wa lii daan kii mu nga fee wala déwén kii wa ngi ah wala lii way xew suba xoolal lool tax bu xaabaka di xoolal rek mooy dëñu la lu suba lii way am léeg-léeg buur yàlla leen di bàyyi noonu du leen faale léeg-léeg mu mu njuuy leen bu mag waaw ba ñépp xam ne waxuñu dëgg mais li ci yéemi mooy gaay du tee ñu topp leen ah du tee ñu topp leen kon nag mbir yi nañu wax la yeneen saa salaam waxoon ca Seydina Usmaan ibn rek man daal tamaay rasulullah xawma maa yufalu bii wala bikum waaw te pourtant ñun xam nañ li yonent ma saa salaam al wasila bi muy wax nañ ko ko ñaaral moom moo ko am façon xam nañu ko. xam nañ ne mu ngi aljana mais lan moo tax muy wax loolu moom xamu ko woon alxuraan naan ko waxal naan man maa adri maa yufalu bii wa a bikum ah mooy jamono yooyu buur yàlla loolu la ko xamal mais du deñ di xam ci buur yàlla loo xamal cherche bu ne mu koy gën a xam mu koy gën a xamal mais moom dugg na aljana ah mooy loolu mais ñun dañoo jàngal suñu xeet xeet bi mooy vraiment mbiru yi mooy lu ñun daal nañu nekk ay jaam jaam nag doo fi nekk di jéem a xam-xam lu yoo xam ne yow dara leeru la ci bu dee nag leer na la ngay wax waa loolu moom kooku da koo leer mais bu la leerul gaa yu bari yiy wax du leen leer rek amuñu ci yaqin